qaala aayatuka sa aaya mandarga bi nga xam ne mooy wane lool mooy mandarga lay tekki foofu allah tukallima naasa nga ba a wax ak nit ñi salaasata ayyaamin ñetti fan illaa ramza lu dul ay junju dangay ngay def ay symbole ay junju waaw wadkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashiyyi wal ibkar voilà kon mu ngi noonu le eh, eh, mooy ba ko malaaka wooy fekk muy julli na ko anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan léegi nag loolu dégloo ko ba mu ne borom bi waaye doo ma defalal màndarga mu ne ko aayatu ko mandarga baa googee léegi kon benn goog mu ne kon beneen bi nga xamante ne nii day wane ne loolu kon gis nañ ne loolu mooy mandarga waaw akbar mu ne wa min asaani ñaareel bi mooy inna fi dhalika la aaya ca suuratu shu'ara bari na lu ko borom bi wax foofu ah lii la aaya day tudd li nga xam ne mooy ab yonent la ko boroom bi defal ba nga xamante ne nii Euh, nan la def ay ñoñam comme la waxoon ca suuratu inna fi zaalika la aayatan liman xaafa azaabal aaxira zaalika yawmun majmuu'un lahu nnaas wa zaalika yawmun mashhuud inna fi zaalika nekk na ci lii la aaya mandarga booy aaya bi nga xamante ne mooy beneen bi nga xamante ne mooy ñaareel bi mooy li nga xam ne boroom bi moom day lottuloo que ne lii képp ku ko man defal nga seet <laughs> waaw ku dee defal waaw loolu borom bi tabaaraka wa taala loolu noonu mooy benn la hmm? ak dab euh, def ay mbir la yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika la ayatan li qawmin yatafakkarun kan mooy saxal gàncax yi garab yeeg yooyu xeetu meññeef yi bu koy génne loolu ah mu lottuloo nag képp kenn na def bu dee moo man yàllaay saxal yow li nga man mooy ji taw bi xaar yàlla sotti sam ndox mais bu dee yow kese processus ba na muy def ak gàncax gi dalee loolu yàlla la léegi mu ne ñetteel bi nag mu ne <coughs> wa min mooy buñ ne arab bu ne ja'ala al amiru fulanan al yawma aaya <laughs> buñ ne eh, de wala buur bi de def na tay eh, diw moom def na ko aaya aaya mooy lan mooy duur na ko duma yu mittee muttee muttee mittee yoo xamante ne yu tar teg na ko mbugal mu tar moo xam ne day dissuasif ci ñeneen ñi mu ne wayajma'u bayna hadhihi al maani ath-thalatha annahu qila laha aaya mu ne day daj ñetti maanaa yi nag Euh, li leen boole mooy dañ koy woowe aaya li dilaalatiha ndax day leeral wala dalaalatiha ak tegtalam wa fasli ak li muy takkale wa ibaanatiha day leer naññ bu ñëwee waaw kon mu ne nag imaam alxaam mu ne wa qaala fi alxadiis nee na ci xadiis walaw aaya ay waaxida même bu dee benn kese la li yu saari a ngir mu gaaw kullu saami'in képp ku dégg lii yonent bay saa saa ila tabliigi maa waqa lahu min al aay walaw mu jottali yonent li nga xam ne moo ci moom ci ay aaya même bu dee lu néew la bi daalika naqlu jamii ma jaa bi sallallahu alayhi kaw noonu mu daal di takkaloo lépp loo xam ne moom lañ ni ngir jaam yi ña ko jot ñu daal di koy jottali moo taxoon mu ne woon fal yuballighi shahidu minkum al-ghaib ca Makka mu wax ko foofule ca hajjatul wadaa ne ki nga xam ne moo fekke sama wax na ko jottali ñi nga xamante ne nii mooy ki ko fekkewul mu ne lii la al-Mu'afa an-Nahrawani rahimahullah waaye loolu ballighu anni walaw aaya mooy loolu suñu lëkkaaleem ak bunt bi ginnaaw lii mu wax nii baabu fadlil ilmi mooy ballighu anni xam nga loolu table kii la taklif la waaw mooy yeneen lay saa saam dañoo chargé benn def leen waaw waaw ballighu taklif anni ci man sharaf kan la jottali yonent bay saa saam ballighu taklif anni sharaf walaw aaya taxfiif allah xoola yonent may saa sam le balligu xam nga digal la def leen jottali leen ma waaye an kan la ñuy jottal yonent may saa sam ndaw saraf képp ku taxaw place di ko jottalil di jàngalee xadiisam di jàngal al Qur'aan xadiis di ko leeral ay way yaa taxaw place yonent may saa sam ndaw saraf waaye mel ni mbir mi day diis balligu mu ne walaw aaya même bu dee benn laaya la mooy woyofal la ndax alxanafiyatu samha allahu akbar innama yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra daal di ñëw allahu akbar kon ballighu anni walaw aaya kon nag euh, kon loolu ko quoi mooy kon euh, ñi nga xam ne euh, fadlul ilmi ngëneelu xam-xam kiy joxe xam-xam kiy sàkku xam-xam lan ne ci li nga xam ne moom la yonent bay saa saam ne woon li nga xam ne moo ko digal ne ko def yow yaa ngi bokk nga ci ñooñ te ñooñ ñoo ñu gën a tedd ndax ñoo taxawe li nga xam ne moom la ko borom bi na xoon yaa ayyuhan nabiyu waaw ne ko yow yonent bi alayhi salaam daal di koy adressé ne ko balligh waaw yaa ayyuhar rasuulu boobu yaa ayyuhar rasuulu la waxoon balligh maa unzila ilayka min rabbik waaw wa in lam taf'al famaa ballaghta risaalatahu wallaahu ya'simuka mina nnaas inna allaha laa yahdii qawmal kaafiriin allah mu ne yaa ayyuhar rasuul allah mu ne yow mi nga xamante ne nii yaay ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam balligh jottalil ma unzila ilayk li nga xam ne moom lañ wàcc ci yow waaw min rabbik tukkee ci sa borom waa ña taxawe ñooñu te moom moo leen ne def leen ballighu anni waa ñooñu seen gëneel fan la toll taxawaayu yonent bay saa saam ka teg tànkam fa ko yonent bay saa saam taxoon taxawaayam nga nekk fa allahu akbar bokk ci ñi nga xamante ne ñooy Euh, libaasu yonent bi alayhi salaatu salaam ay yéreem yi nga xamante ne foo nekk yaa ko fay toogal ku la xool allaziina idaa ru'u dhukira Allah ñi nga xam boo leen di gis ñu lay fàttali yàlla te ku fàttale ko yàlla fàttale ko rasuulu rabbil alamin mi nga xam ne moo tax ñu xam yàlla allahu akbar allahu akbar kon lii ngëneelu quand même fadlu ala ilmi quand même xam-xam quoi ballighu anni waaw walaw aaya waaye nag yonent bay saa saam teg ci wa hadithu an bani israil nettal leen di jële ci waa banu israil wala xaraj xam nga njaal bi yonent bay saa saam da doon tere ñuy nettale ci banu israil ndax taa yooyu sharia bi matagul woon yonent bay saa doon bañ jaxas am te waa banu israil seeni wax kenn seggu ko waaw kenn seggu ko léegi nag bi nga xam ne ci la leer moo tax imaam al-Hafiz ne loolu mooy la dayqa alaykum fil hadith anhum amul ak ci di nettali ci ñoom li annahu kaana taqaddama min sa salam az-zajr an al-akhdh anhum wa an-nadar fi kutubihim thumma hasala at-tawassu' fi dhalik wa ka'anna an-nahya waqa'a qabla istiqrar al-ahkam al-islamiyya wal-qawa'id ad-diniyya khashyata al-fitna thumma lamma zala al-mahzur waqa'a al-idhn fi dhalik lima fi sima' sama' al-akhbar allati kanat fi zaman min al-i'tibar voilà mooy li ñu wax sànq bu jàll bi mën a saa sa ba ko doon tere parce que mbiri saxaguloon te ñoom seeni wax dara segguñu ko ci mën na indi fitna ci ñenn ñi léegi nag bi mu leeree yonent way saa saam sariya bi tegu bu baax atte yi leer ñu xam mbir yi gis keno yi lépp mu ne léegi hadithu an bani israila mu ngi mel ni loolu la woon waaw wala xaraj ndax yenn am na yenn ñuy nettali yoo xam ne ci boo demee ci seen téere yi tawraat yi injiil yi yoo xamante ne nii mën naa tooyal xol yu mel noonu kese mën nga cee jànge mën nga cee waaroo bokk waaw am mu ne waqiila maanaa qawlu am na nag ñu ne ci borom laa xaraj mooy laa to laa to yiq laa laa tudayiqu sudurakum la tadiqu sudurukum bima tasma'una anhu anhum min al-a'ajib fa inna dhalika waqa'a lahum kathira am ñu <laughs> non walaa xaraj bi leen la nettal leen ci ban Israël mais bu leen moo bu seen xol nag di xat ci li ngeen di dégg bu ngeen di euh, euh, nettali bu ngeen di déglu ci ñoom ki ay yu yéene ndax loolu moom bari na lu ñuy lu muy tukkee ci ñoom lu bari quoi bu leen dara yéem <laughs> tellement dañoo mën a nettali yu yéeme waqila mu ne am nañu ne laa fii anna an laa yatax an laa taxaddasu anhu mooy amul problème ngeen bañ nga nettali ci ñoom li anna qawluhu awalan hadithu sighatu amrin yaqtadi al-wujub fa ashara ila adami al-wujub ngeen lii li mu jublu leen la mooy laa xaraj daa bëgg a wax ne bu la leen hadithu ñetti leen an bani israil non loolu lim ci jublu xam nga loolu day mel ni digle la boo xam ne day wane ne farata la mu wan walaa xaraj lool ngir wan leen ne déedéet du farata ah mooy nettali ci ñoom nekkul farata waaye mooy daa dagan rek voilà walaa xaraj ay waaw mooy bàyyi leen ku leen bàyyee nettali tamit amul problème waqiila mu ne am nañu ne al muraadu rafu al haraj an al haaki zalika lima fi axbaari min al alfaaz shani'a nahwa qawlin fadhhab anta wa rabbuka fa qaatila <laughs> mu ne loolu yonent bay saasaam da koo wax li mu ci jublu mooy yëkkati problème ci ki nga xam ne day nettali mbiru waa banu Israaïl yoo xamante ne nii comme kaddu yu ñàng yu ñaaw yi nga xam ne moom la ñenn ñi ñoom doon wax comme biñ ne Seydina Muusaa fadhhab demal anta yow wa rabbuka fa qaatilaa yaa sa boroom ngeen dem xare ji yow mi koy nettali di reprendre loolu alquran mooy amul benn problème ah yàlla la voilà wa qawlu ba wax bi ñoo ij'al lanaa ilaahan defal ñu yàlla yow booy nettali wax loolu mooy du boo ci am <laughs> nag <laughs> mu ne am na ñuy wax almuraadu bi bani israil awlaadu israil ñoo ñu jublu ci ñoom mooy doomu israil ci boppam ña nga xam ne yonent lañ woon moo yëpp loolu lañ wax même bu dee ku mel na alxaafis nag kasiir moom dafa weddi loolu moom daa jàpp na rahimahullah doomu Israaïl yi dara lañ nekkul ñoom ñëpp yonentaa ah mooy doomu Seydina surtout euh, frère Seydina Yaqub it no moom jàpp na ne ñoo ñëpp moom du ñu yonent waaw as <laughs> voilà waaye waaye li jumhuur wax dañ ne non ñoo ñooy yonent lañu alayhimu salaam nee na ñooñ ñooñ ci seen bopp lañu wa huwa awlaadu yaqub ñooy doomu sayna yaqub wal muraadu kon niñ ci jublu hadithu anhum bi qissati ma akhihim yusuf wa hadha ab'adul awj mu ne kon loolu mooy nettali leen seen nettali ba nekk ci suuratu yusuf seen nettali ba ak sayna yusuf alayhi salaatu alayhimu salaatu wasalaam mu ne lii moom moo gën a sori ci wàll yi mu ne nag wa qaala Malik al imaamu Malik rahimahullah mu ne al muraadu liñ ci jublu mooy jawaazu tahaddus anhum bima kaana waxuñ la ngay nettali di wax lu amul moo tax yonent way sa saab wala loo xam ne leerul wala ak ñàkk nekkam daa leer ci alquran wan nañu ñoom lii ñu wax amul bu boobaa amoo droit di nettali ngir nga lii du dëgg mu ne imaamu Maalik nee na lool en fait hadis bi day wane possibilité di ci loo xam ne mbir yu rafet la yu baax amma ma alima kadibu fala kanta loo xam ne leer na alquran wan nañu ko yonent saa saab wan nañu ne loolu amul liñ doon wax. comme yi ñuy wax naan Souleymane naa Souleymane du yonent waaw kooku du yonent am jibarkat la woon wala iyaazu billah loolu ñeme nga koo continuer di ko wax wax ñu <laughs> kon loolu mooy loolu lépp loo xam ne nar la nag loolu amoo droit di ko nettal di ko soxal lu dul nga dajji ko mu ne waqiila am nañu ne almaana xadditu an misli ma warada fi alquran wal xaditu sahih mooy nettali leen ci banu israil lu mel ni li nga xam ne moo rot ci alquran ak xadis bu wér wa qiila al-muraadu jawaazu at-tahaddus anhum bi ayyi suura waqa'a min inqitaa' aw balaagh li ta'azzur al-ittisaal fi at-tahaddus anhum bi khilaaf al-ahkaam al-islaamiyya fa inna al-asla fi at-tahaddus bihaa al-ittisaal wa laa yata'azzaru dhaalika li qurb al-ahd mu ne am nañu ne liñ ci jublu mooy man ngeen a nettali ci ñoom ci wàllu bu mën a nekk moo xam seen nettali yi nga am daa amul dog wala loo xam ne dañ koy jotale loo xam ne amul benn càllale ndax loolu daanaka moom am ci càllale daanaka mu jub moom daa mënatu la ne waaw booy nettali waa banu Israaïl ndax ñoom amuñu càllale amuñu loolu waaw wuteeg ak tey l'islam yii jàngaleeb l'islam bi yooyu moom yooyu moom daa war a nekk loo xam ne day jokkaloo ñu xam ne lii wér na waaw ndax loolu dafa jege alors que ñee dafa sori mu ne wa qaala Shaafi'i mu ne al imaam Shaafi'i seen sëriñ bi rahimahullah ne min al ma'lum li ñu xam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la yujiizu at-tahadduth bil kadhib waaw <laughs> bu la nee hadith an <laughs> bani Israaïl ñun ñëpp képp kenn moo xam ne moo gën a xam ne ren saa salaam kenn muy nettali ay ay nar waaw. waaw loolu moom daa leer wa amma ma li nga xamante ne nag kanta li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, ma tujawizuna fala haraja alaykum fi tahaddi kanta loolu mooy li nga xam ne moom ngeen di nettali di ko jële amul problème fi tahaddi bi anhum mooy loo xam ne da ngay gis ne lii amul loo xam ne lu ci luy wane ne ak nar la wala lu wuteeg li nga xamante ne nii moom la ñu alquran ak sunna xame loolu moom amul problème wa huwa nadiru qawli idaa haddathakum ahlul kitaab yi mu ne loolu nag mooy niroog wax ji mu wax sax moom yonent may saa saa am ne bu leen waa ahlul kitaab nettali falaa tusaddiquhum walaa tukadzibuhum waaw waaw bu leen leen dëggal te bu leen leen gëm waaw walam yuridil izna wala al man'a min at-tahaddud ma yaqtahu bima yuqtabi sirr mu ne lool nekkul ne day namm ah, digle wala di tere ci tere loo xamante ne dogg nañ ko lii dëgg la waaw loolu mooy banu Israël li ngay nettale il faut mu nekk loo xamante ne au minimum du narwu feeñ bu leer alquran wala hadis bu leer nañu lii du dëgg loolu amoo droit di ko nettal lu ngir dal ko waaye am na yoo xamante ne da koy dégg xam ne lii amul waaw ay nettali yoo xamante ne nii yooyu da koy dégg mooy liñ nekkat gën a doon mooy ay ustura voilà mooy ay ay épopée kese la waaw yooyu mën naa neexal euh, suufu tànk waaye taxu koo nekk dëgg wal wal iyaazu billah waaw mooy yonent bay saa saam imaamu Shafi'i wax ak ak imaam Malik rahma imaam Malik ak imaamu Shafi'i wax ñoo ci ne waaw rahmatullah alayhi imaam mooy li nga xam ne xam nañ ne lii moom dëppoo na alquran ak sunna wala muy nettal yoo xamante ne day tooyal xool nii waaye nekkul loo xamante ne ay kàcc da ciy am wala yoo xamante ne nii daa jam alquran da koo jam wala sunna waaw wala yoo xamante ni tamit day sell li nga xam ne moom lañ xamee ñu mel ni comme yonent yàlla mu saa saa seen loolu dañuy xam ne lii du dëgg waaw lii du dëgg naan ab yonent moo ñëwoon wala raylu ay nit ngir jël seen soxna wal iyaazu billah yooyu da xam ne lii kadibu nar la wal iyaazu billah nar la waaw loolu ay kàcce lañ yonent yàlla mu saa saa nga xam ne noonu lañu ñu borom bi melale niñ meloon te ñu xam ko loolu daa impossible ñuy mel ni ñoom ñuy mel noonu musulman daanaka koo ci respecté rek yow ku la ko tuumaaloon lool nga dàqal ko lool waxatuma laa ñi nga xam ne ñooy safwatul xalq ñooy tànneefu mbindeef yi yooyu ay kàcc la voilà waaw loolu la moo tax yooyu du ku nekk ci mën a dem il faut nga xam lii ñoom imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i di wax que ne yonent bay saa saam nii wa hadithu an bani Israël wala wala xaraj ça peut dire ça ne veut pas dire carte blanche wax leen même bu dee yi nga xam ne leer na ne nar la ngeen dem di waxi nar. waaw moo tax gisoo yonent bay saa saam li mu ko taqalal wa man kadaba alayya te képp ku ma naral fal yatabawa maqadahu minan naar te képp koo xam ne waxal nga ma lu amul na nga waajal sa pré préparer sa chaise ba nga xam ne moom ngay installé wu ca biir sa varwa wal iyaadu wal iyaadu waaw moo tax boroom xam-xam yëpp dëppoo nañu ci taru mbugal gi nekk ci ki nga xam ne day waxal yonent bi alayhi salaatu salaam lu amul te lool ci kabaa'ir la waaw amoora al imaam abu cheikh abu muhammad al juwayni moom ne kooku sax yéefir la <laughs> waaw waaw waaw al imaam al haafiz ibn hajar naan imaam al qaadi abu bakr ibn al arabi jéng na ci waxam jooj <laughs> waaw waaw jéng na ci waxu imaamul juwayni boobu saway ne kooku moom yéefir la moom <laughs> waaw waaw moo tax karraam yi ñu la doon wax nga xam ne ay kuréel lañ ci mur gi ay nga xam ne dañoo jàpp ñoom moom ñoo gën a sànku ñëpp naan nit ki moom bu waxee ne gëm na yàlla rek ci làmmiñam doy na gëm na baax na lépp not na soxlawul muy dem ci xol bi voilà loolu waaw loolu moom <laughs> karraam ya yooyu nag ak ñi nga xam ne ñooy ahlul bid'a wal ahwa ci ñoom ngay dégg ñu naan la ah non benn affaire am na waaw moo tax al imaam al <laughs> mu ne waa kala wa wa jahlun min ah, man wa jahila man qaala min al karamiya wa ba'd al mutazahhila ñenn ñi nga xam ne mooy karamiya yi ñu wax léegi ne loolu mooy ci murjiya yi lañ bokk nga xam ne ñoom dañ ne ah xol rek am solo ci ñoom waxuñ sax xol ñoom karamiya yi ñoom ñoo gën a sànk ñoom dañ ne boo nee gëm nga ci làmmiñ rek doy na voilà yeex na léegi ñoom ñu ne non affaire bi leen lenn la quoi yonent bi sallallahu sa am dane man kadaba alayya quoi ku ma naral waral ma waaye bu dee da nga koo kadabta lahu loolu garaawul bu dee da nga koo naral nag loo xam ne da ngay defar ay affaire am <laughs> loolu garaawul comme lan mu ne ak lenn tamit ci ñi nga xam ne nee nañ dañuy suufi suufi lu les faux suufi waaw nga xam ne ñun moom sawaay addis <laughs> wala ñaata ngay dem ci ay gàmm wala ay ay ay yu mel noonu yu ñu teg wala ay conférence yu diine wala màggal gu ñuy woote yoo xamante ne nga dégg jàngkat ba wala gàmmkat ba wala waxtaankat ba di waxtaan ci yonent bay saa saab loo xamante ne yenn yi sax gaa yi man dégg naa ci yoo xam ne waa ji moo toog créé ko waaw moom laata affaire bi di commencer la créé benn wal iyaadu billaah di dóor mooy yooyu moom di créé ba léegi nag ñu jàpp ne yooyu day tax lu baax ndax kadabtu lahu ko wax waaw ndax day tax nit ñi gën a sopp yonent bay saa saab waaw <laughs> waaw yonent bay saa saab dana man kadaba alayya laa fi al kadibi lahu waaw moo tax al imaam al xaafis mu ne baatil waaw lool moom mooy ak tegtaloo goo xam ne gu neena gi <laughs> li anna al muraada bil wa'iidi min naq man naqala anhu al kadhiba sawaa'un kaana lahu aw alayhi mooy lii yeneen saa saa mi wax mooy képp koo dafa toxal loo xam ne du dëgg nga askane la ko moo xam loo xam ne yow mii jàpp yaa jàpp ne lii ngir moom la wala ngir contre moom la waaw mu ne wa diinu bi hamdillahi kaamil ghayru muhtaajin ila taqwiyatihi bil kadhib mu ne diiney l'islam bii nga xam ne yàllaa ko fi indi <laughs> moom dafa dafa mat alhamdulillah soxlawul ñu koy dëgërale ay kacc ay nar yoo xamante ne moom la ñoom diw di nar waaw <laughs> waaw daa <laughs> dafa am gaa yoo xam dañu sànk quoi waaw yow nan ngay nare say nar ba pare naan dama koy kasab tulahu waaye damaa naral yonent bi uh, pour yonent bi alay saab saab waaye uh, naruma contre moom loolu ak sànkute la voilà moo na al imam feneen fi mu naan wa huwa jahlun bil lugha mu ne loolu moom ak cànkute la ci ñàkk xam sax mooy <laughs> al lugha mooy ci kitaabul ilmi al arabiya waaw kon loolu mu ne am na ñenn ñi moom dañuy kalangaatu Ah, wa tamassaka ba'duhum bima warada fi ba'd turuq al-hadith min ziyadati lam yasbut wa hiya ma akhrajahu al-Bazzar min hadith ibn Mas'ud bi lafz man kadhaba alayya fal ah, yudilla bihi li yudilla bihi an waaw ñenn ñi ne non c'est que salaam ngir moom ngir affaire yu dox l'islam bi gaa yi gën koo bëgg loolu day baax parce que quand même Ibn Mas'ud solo na quand même ne yonent salaam da ne képp koo xam ne da nga maa naral ngir sànq nit kon bu ko naralee ngir ngir gindi nit ñi mais loolu day baax. mu ne loolu de toute façon loolu wérul xadis boobu noonu wérul voilà loolu dañoo wute ndax est-ce que ci Ibn Mas'ud lay loolu al imaam ad-Daraqutni ak al imaam hakim dañ ne loolu ci moom la yem te sax même loolu est-ce que ça léegi yow da ngay sànq da da ngay nar ngir rafetal diine ji mais l'islam daa soxla ay nar ngir ngir rafet ñooñu <laughs> ñooy ñooñu xamul la ñuy wax waaw moo tax mu ne <laughs> ah. loolu mooy ak riir la ci gaayooyu waaw ak ñàkk xam dëgg dëgg dëgg moo moo leen dal nan nga mën a waxe parce que en fait wax loolu seetluwul ne li muy wax moo gën a garaaw waaw mooy boo nee man damay naral yonent damay fenal yonent saa salaam ngir affaire am baax ça veut ko que woon yonent saa daa dem dafay ñëw ba dem ay mbiram defe naa baax léegi yow énergumène bi nga toog ne yow mi tekkiwul dara léegi ngir doxal bi yonentaa ya yàlla daa soxla ku mel ni yow narkat bu mel ni yow buy wax lu dul dëgg ngir l'islam dox yaa ñeme yàlla <laughs> yow yaa ñeme yàlla xanaa doo li ngay wax non loolu dafay léegi nag boo nee voilà moo c'est que gars yi comme li ñoom nuux nuux doon wax ibn abi mariam naan bon c'est que euh, suura yi ah, ngëneel nga xam ne ñëw alquran bi yëpp saar bu nekk mu ne la am na ngëneel sàngam xam nga loolu moom la imaamu Suyuti naan rahimahullah foo ko gis pasar beneen bi xalaat téere boo ko gis xamal ne loolu salte la wala bas moom mu ne boo damaa gis nit ñi jublu fiqhu Abu Hanifa waaw topp fiqhu waxu imaam Abu Hanifa yi rek léegi nag man ma créé yi wax ngëneelu saar yi ngir kan ngir ñoom ñu jublu ci alquran mais kooku yaakaar nga ne yàlla soxla na ko nit ku ngir nit ñi jublu ci alquran yàlla bu bëgg bu bëggoon nit ñépp jublu ci alquran nit ku mel noonu lay ut waaw waxu yàlla doyul alquran doyul bi nga xam ne moom la nit ñi di dégg muy ubbi seen xol dugal ci leer gu tax ñu génn ci ay kéefër dugg ci l'islam loolu doyul ba ay nar day créé ngir ne gaa yi ngir ñu ngir ñu gën a jàpp ci alquran wal iyaadu billah xam xamuñ sax li ñuy wax parce que bés boo waxee lool mooy yaa ngi jam risalatu yaa ngi jam message yonent saa salaam que ne matul waaw daa matul boo bu ñu bu ñu bu ñu desee ci alquran yi ak sunna su leer si loolu du tax nit ñépp mën a dugg ci l'islam kon nag ngir mu dugg ci man bàyyi ma fenal yonent saa salaam way sa way ah <laughs> waaw ay nga dégg leen moo lay maamal xaal waqad waqad ixtarra qawmun min al jahalati fa wadaw ahaditha fi targhib wa targhib wa qalu nahnu lam nakzib alayhi ah, bal fa'alna dhalika li ta'yid shari'atihi wa ma daru anna taqwilahu sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul yaqtadi al-kadhiba ala Allah ta'ala li annahu ithbatu hukmin min al-ahkam ash-shar'iyya sawa'un kana fi al-ijab aw an-nadb wa kadha muqabiluhuma wa huwa al-haram wal-makruh wa la yu'taddu biman khalafa dhalika min al-karamiyya haythu jawazu wad'a al-kadhibi fi at-targhib wat-targhib fi tathbit ma warada fi al-qur'an was-sunnah wa ihtajju bi annahu kadhibun lahu la alayhi wa huwa jahlun bil-lughati al-arabiyya <laughs> mu ne gaay am na yoo xam ne moom yenn ci caaxaankat yi nga xamante ne dañoo wow xamuñu dara créer ay hadith comme niñ doon wax ci fadailul qur'an yi ak yooyu ci li nga xam ne day xemmem loo nit ñi wala di leen tiitloo wala di tooyal seen xol après ñuy wax ne non ñun naruñu waral ko dañoo naral ngir moom ngir yonent saa ngir dëgëral sariya am bi waaw mu ne tax xamuñ ne ñooñ xamuñ ne waxal yonent bay saa lu waxul loolu mooy waxal yàlla lu waxul moo tax borom bi ba muy classifier euh, bàkkaar yi xanaa xamoo ne bàkkaar yi bi ci gën a ngand mooy boobu wa an taqulu ala allahi la ta'lamun waaw waaw <laughs> ca suuratul araf mais ba mu koy wax boobu boobu boobu la teg boobu waxal yàlla lu lu amul boobu moo gën a garaw waaw waaw di waxal yàlla loo xamante ne borom bi waxu ko boobu moo gën a garaaw ci bàkkar yi waaw borom bi dane euh, bi nga xamante ne day classifier euh, bakkaar yi mu ne euh, mooy innama harrama alaykumul maytatu noonu nan la ko commencé woon wa wa an taqulu la ko jeexale voilà ni tàmbalee wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun waaw euh, loolu euh, nan la ko tàmbalee woon voilà am na nu mu ko tàmbalee woon qul innama euh, qul innama harrama rabbi al-fawahisha wala ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mu ne borom bi moo xaraamal ñaaw téef yi jombu téef yi la ca feeñ ak la ca nëbbu wal isma bàkkaar bi nga xam ne ci xol lay ne wal bax ya akuk beew bi ghayril haqq ci loo xam ne tegoo ko ci dëgg ndax mënoo beew di ko teg ci dëgg wa an tushriku mu teg ci beneen bàkkaar ngeen di bokkaale billahi ci yàlla maalam yunazil bi sultaana loo xam ne borom bi wàccu ci benn preuve léegi shirk am na lu ko féete kaw te façon shirk la mu ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu bi gën a garaaw nag mooy ngeen di waxal yàlla loo xam ne xamu ngeen ko waaw fekk waa Quraysh ñoo doon wax ne lii euh, bal sax lii amarana lii euh, bal ma naa lay abauna wallahu abaana wallahu amarana biha lii nu nekke ci lañ fekkoon suñu maam yi waaye yàllaa ñu ko digal borom bi naa taquluna ala ma la ta'lamu ne leen doo xam yàlla lu ngeen xam voilà loolu mooy boo nee moo wax lii wala ngay yoo xam ne moo ko wax ngir saar nangam ngir daa am ngëneel walla boo jullee nangami nangam ci koor gi boo taree nangam am na ñaati te ñii ci ay lal ci biir saf biir biir biir biir ajjana boo xamante ne lal bu nekk nangami xóorul ay ni yooyu yow bu la leeree ne yii du dëgg amoo droit di ko wax même bu dee siiw na ci dëkk bi amoo droit nekk oustaz ci télé ñu ne la yaa joxe lee naafila du jour ngay ngay répété loo xamante ne yow leer na la ku mu leerul nag mi daan bi am ko tay mais bu dee waa ji xamul dafa naïf rek kooku duñ ko ne kii parce que moom daa jàpp ne waa gis nañu koy wax kon dëgg la déedéet mais yow bés bu leeree ci yow man par exemple ku mel ni man man aw waa droit taxaw di wax loolu waaw parce que xam naa ne loolu wul saxul wérul que ne yonent may saa saa moo ko ñenew maa taxaw naan yonent saa saa nee na voilà tey ku naa la tey boo taree nangam ak nangam. da ngay am yi mais bu ma ko defee man bokk naa ci ñi nga xam ne ñooy waxal yonent bi saa saam lu amul parce que xam naa ne lu dëgg ba wax ko ne lii nii nag ah saxul yonent bi saa saam de waaw mu ngi noonu loolu daa leer loolu ko wax te xamoo boo waxalee yàlla ci bi yépp loo xam ne farata la wala lu ñu sopp wala beneen lu ñu xaraamal wala lu ñu sib loolu c'est pareil voilà karaam yooyu nag dañoo riir naan ñoom dañuy waxal yonent ba permettre ne doo defar xaris boo xam ne ngir rafetal diine ji indi nit ñi ci diine ji dara newu léegi loolu laysa bi dëgg loolu ay kàcc la ay neen la wal iyaadu billah li yonent saa salaam wax daa garaaw fal yali jinnaar moom xadiis sayna Ali ku ma waxalul lool demal duggi sawara kon loolu nañ ci def mooy lan mooy ngëneelu xam-xam xam-xam li muy am am ngëneel lépp attention de bul topp ne am na ngëneel kon nag naa commencé rek man di nettali lu ma neex ah déedéet amoo droit lu wér wala lu wérul boo koy nettali waneel ne lii wérul ba nit ñi xam ne ah lii wérul du kat lu ñuy jaamoo yàlla wala loo xam ne baatil la lu ñu créé moom loolu da ngay wane ne lii lu ñu créé la te ku xamul nag xamul waaw ku xamul xamul waaye dañ lay xamal wallahu taala alam kon gëneelu xam-xam am na solo waaye ah, wax wax waxal yonent bi alayhi salaam dafa diis de moo tax ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom Seydina Anas Seydina Anas ci boppam li muy bari bari xadis nee na man xadis bii moo tax man bariwuma lu may leen di nettali te pourtant après bari na parce que day mujj dafa gudd fan moom. finalement dina am yoo xam ne yu xew la ñu ko ciy laaj il faut mu tontu loolu nag boo ko compiler ak yi nga xam ne manu la ñàkk mu jàngale ci mbir yi bari mais Seydina Zubayr ibn al-Awwam doom ji la ne ko Abdallah waaye yow bàyyi lu tax doo nettali comme ni diw ak diw di mu ne ah, man de yonent saa salaam dama doonu ma woon dañ di taqaloo ak moom maa ngi doon nekk moom tout le temps waaye lii ma dégg mu wax képp koo xam ne da nga maa naral war da naral na waajal chaise ba muy installé wu sawara loolu daal moo tax waaw loolu moo tax sama doom waaw fekk benn bi mu ko naan umpale wu la de <laughs> waaw <laughs> keni man maay az-Zubayr ibn al-Awwam Allahu waaye euh, ba pare man Xadiija sama bàjjen la waaw te euh, yonent bi salaam yonent bi alayhi salaam ki nga xamante ne nii euh, mooy tantam tantam yonent bi salaam bi bi bi seeru yaayam mooy sama yaay muy Safiya Safiya sëru Sayyid Abdallah bi jur yonent bi alay saa la Sayyidatu Xadiija sama bàjjet la ah te yaayu yonent bi alay saa saam di Amina bint ak sama maam bi Haala bint Wuhayb ñoom ñëpp doomi Abdi Manaaf lañ ibnu Zuhra waaw te mu ne ko yow sama doom wa indi ummak say sa nday mu ngi ci man mooy kan mooy Asma